alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i ashar ba'dal mi'atayn baabu fadli qiyaami laylatil qadri wa bayaani arjaa layaalihaa kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee suñu jotaay bii ñu gént buntu bi nga xamante ne moo doon baabu istihbaabi qiyaami ramadaan wa huwa at-taraawiih buntu bi doon wax. sopp gu ñu sopp muy deux cent treize garab ci toolu nu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa an wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum doon wax ci ngëneelu Ramadan te lool mooy at-taraawih hadis bi mujj woon gis te dañ leen a boole woon sax bu mujj woon moo doon mille cent quatre-vingt-huit moo doon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama yuraghibu fi qiyaami ramadan min gayri an yamurahum fihi bi azima walillahi alhamdu walminna tey ñu war a jël li ci tegu di lëkkaaleeg taxaw guddi ramadan ba léegi di taxaw di lëkkaaleeg taxaw guddi ramadan muy chapitre deux cent quatorze mu ne baabu buntu fadli ngëneelu qiyaami laylatil qadr di taxaw di julli li nga xamante ne mooy laylatul qadr guddi gi nga xam ne mooy boroom guddi dayo gi guddi gu màgg googee guddi gi nga xamante ne nii ci la eh, eh, yu bari loo ko boroom bi di eh, séddale wa bayaani waaye tamit di leeral arja layaaliha li gina yaakaar lu ci ay guddeem boroom xam-xam yi nag dangay xam ne ci gàttal dañoo wute ci li nga xamante ne mooy al qadr laylatul qadr mais qadr goog lan la ah moo daal imaam al-Hafiz an-Naw al al-Hafiz Ibn Hajar mu ne waxtulifa fil muraad bil qadr alladhi udifat ilayhi al-layla mu ne boroom xam-xam yi wute nañ ci qadr googale ñu nga xam ne moom lañ annexé ci layla bi ne laylatul qadri qadri googee waaw fa qiila am na wax bu njëkk ñu ne al muraadu bihi at-ta'zim ka qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi mu ne wax ju njëkk ji am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne liñ ci jublu mooy màggal ndax guddi la gu màgg comme ni borom bi wax ne wa ma qadarullah ne jaam yi nattuñu dëgg-dëgg borom bi xaqa qadri nañ ko war a dëgg-dëgg nattee nañ ko war a màggale defuñu ko mu ne wal maana annaha zaatu qadrin li nuzulil qur'ani fiiha maanaa bi nag ci lii li ñu wax ne qadr mooy dayo gu mu am ak ni nga xam ne mooy màgg mooy que ne guddi gii daa nekk zaatu qadrin boroom dayo li nuzuli lu tax ndax wàcc gi nga xam ne moom lañ ci wàcc alquraan alquraan fiiha ci guddi googee léegi mu ne aw wala boog li ma yaqa'u fiiha min tanazzulil malaa'ika ak li nga xam ne da cay xew ci wàccug malaaka yi comme ni ko suuratul qadri ni ko borom bi di leeralee foofu aw wala boog leneen luy wane màggam ak dayoom googale lima eh, eh, eh, yanzilu fiha min baraka wala yunzalu fiha min albaraka warrahma walmaghfira wala boog li nga xamante ne màggaay googee li koy wane mooy liñ ciy wàcc ci guddi googee ci barke yërmande ak njéggal gi borom bi di yoor ci jaam yi aw anna alladhi yuhyiha wala boog ki nga xam ne da koy dundal kooku day mujjee za qadrin day mujj nekk koo xam ne boroomu dayo la borom bi da koy màggal waaw mu nekk ku màgg ci ay génération am ci ay ñoñam ci ay Ah, mu ne waqiila am na ñu ne nag alqadru huna at-tadyiq que ne ñii waxuñ at-ta'zim mooy màgg lu màgg ñu ne non fii am ñeneen ñu ne eh, ndax lii de benn wax bi la ñu doon joxe naan lii wa tax malaaka yi di ci wàcc yërmande yeeg yooyu mais loolu mooy màgg bi am ñeneen ñu ne non alqadru hada at-tadyiq mooy loo xam ne day day day day day xat ak xatal gu ñuy xatal guddi googee comme xaw qawli ta'ala man qudira alayhi rizquhu képp koo xam ne xatal nañ ko li nga xam ne mooy comme li wax. ci suuratu talaax képp koo xamante ne nii daal dinañ koy xatal li nga xamante ne nii mooy rizqahu mooy ak wërsëgam ñu ne ci loolu la jóge léegi lan mooy maanaa bi wal maana at-tadyiqu fiha ixfaa'uha waaw an al-ilmi bi ta'yiniha aw fiha an al-malaa'ika ñaareelu wax bi ci ginnaaw ñu ne màgg la ñii mooy ak xat ndax lan ñu ne li tax mooy que mooy borom bi dafa xatal xam bi xam-xamu laylatul qadri ban guddi la voilà ndax nëbb gi nga xam ne moom la nëbb xam-xamam ba ràññee defu ko loo xam ne dafa ràññee ko ba nit ñi xam ko xam gu leer goo xamante ne nii ñoom ñëpp ko xam waaye dafa xat am ñoo xam ne xat na ci ñoom ñu bari xamuñu ban guddi la exactement waaye tamit ñu ne wala suuf si day nekk loo xam ne day xat keroog ndax malaaka yi ni ñuy wàcc ci suuf ba fees fi del suuf si daanaka contenir leen mooy daa xaw a nekk loo xam ne lu xat la ci moom mu ne waqiila am na beneen wax ju ne al maana euh, al qadr huna bi maana al qadar bi fathi daali al qadaru alladhi huwa muwaaxi al qadaa mooy bi nga xam ne moo jàkkaarloo bu ñu naan qadar yàlla lii la dogal lii la natt voilà loolu euh, mu ne wal maana annahu yuqaddaru fiha ahkaamu tilka sana mooy ci guddi googu atte yi nga xam ne li nga xam ne mooy dal ci nit ñi lañuy am ci at moom guddi googu la ko borom bi di eh, def comme ni mu wax ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim ca la ñuy tàqale bépp mbir moo xam ne boo am ne bu xereña la keroog lañ koy tàqale ci guddi googee am ñu ne kon lool la kon loolu la ah mu ne moo tax loolu ci la ku mel ne al imaam an-Nawawi daal bi ubbee li nga xam ne bi lay wax ci ci euh, ci côté bii ci euh, fan la jóge mu ne qaala al ulama summiyat rahimahullah laylatul qadri lima tuktabu fi lima taktubu fiha al malaikatu min al aqdar li qawlihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim mu ne boroom xam-xam yi moom imaamu nawawiyu rahimahullahu ta'ala ne dañoo woowe guddi gi laylatul qadri ndax li nga xam ne malaaka yi ci la ñuy bind dogal yi ci lañ koy bind moo tax boroom bi ne fiihaa ci guddi googee yufraqu la ñuy tàqali kullu amrin hakim bémb mbir moo xam ne bu xariñ la mu ne loolu kon loolu la mu ne war a waahuta lool solo ko Abdurrazzaq wa ghayruhu min al-mufassirin bi asanida sahiha an Mujahid wa Ikrima wa Qatada wa ghayruhum mu ne lii ku mel ne al imam Abdurrazzaq as-San'ani yakkudul moom ci mufassiruna yi daal koy solo indi ko ci jàllale yoo xam ne yu wér ko ba ci Mujahid mu jële ci Ikrima ak Qatada ak ñeneen kon loolu la wallahu ta'ala a'lam hmm? mu ne tant léegi nag buñ ne kon dogal yi la dogal yi la mu ne wa qaala turbashti rahimahullah ne innama jaa al qadr bi sukuni daal mooy jàng bi nag te do inna anzalna fii laylatil qadar de non qadr waaw loolu la de <laughs> innama mu ne loo gisee mu ñëw nekk nag loo xam ne lu sukun la wa in kaana sha'i'u fil qadar oh, alladhi huwa muwaafil qadaa bi fathi daal li yu'lama am na annahu lam yurid bihi daalika mu ne boo gisee nag mu nekk waa lan moo tax mu nekk sukun te nekkul qadar li nga xam ne moom moo nekk diggante qadar ak qada mooy li yàlla dogal ak li mu natt ak li nga xam ne mooy loolee lu ñëwewul mu ñëwee mu ne même bu dee ne qadar li nga xam ne mooy dogal yi daa bu ñu fat bu ñu fat xala mu ne lool dañ koo def ngir eh, ñu xam ne mooy jubluwuñ ci li nga xamante ne mooy bu sukun bi ah qadr googale wa innama urida bihi ngir eh, dañ cee bëgg daal di eh, eh, bihi tafsila daal di ciy teqale maa li nga xam ne jaraa daal di ña ciy daw bihi alqada mooy li nga xam ne mooy dogal yi wa izhaarihi ak di ko feeñal waaw wa tahdidihi ak tamit di ko natt di ko natt fii tilka sana ci at boobee di ko amal ay dëxal li tahsili ma yulqa ilayhim ngir ñu ñu daje li nga xam ne moom la ñuy sànni ci ñoom fiya miqdaran bi miqdaar di leen ko nattal ci li nga xam ne mooy li wàcc ci ñoom tey xiiwal waaye ci safaan loo xam ne par ndànk ndànk kom ni ko borom bi daal di dogale kon lii daal imaam al ci gàttal wax ci tur bi fi nga xam ne foofu la jóge kon baabu qiyaami buntu bii nag kon al imaam da koo teg al imaamu Nawawi ngir di leeral li nga xam ne fadlu qiyaami laylatul qadr mooy ngëneelu di taxawal li nga xam ne mooy laylatul qadri guddi gu am dayo goo gële gu màgg bi nga xam ne tamit ci la ñuy séddale mooy at mi at mi ñëw li nga xam ne mooy dogal yi ginnaaw ba ko borom bi dogalee lu yàgg yàgg waaye eh, ci lañ koy dispatché ci bis boobee ci guddi googee léegi al imaamul xaafizu Nawawi léegi ginnaaw lool mooy fadli bunt bii da koo samp ngir wane ngëneelu laylatul qadri wa bayaani arja layaaliha léegi nag di leeral alhamdulillah fii doguwul hmm? <laughs> comme ni mu dogoo woon fële ci wàllu saa boobale mooy ban saa saatul ijaaba yawmul juma ni mu ci dogoo woon ne xadis bee leeral na ko mooy indi bu lu général indi xadis bi nga xam ne mooy wax ne bu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne mooy diggante bi imaam bi tooge ba ni ñuy jeexale salaat bi bii nag dogu ci parce que wuute yi comme bële la waxoon naa la bokk na ci masala ci diine gi yi nga xamante ne charia bi yëpp yi ci gën a xëcc ëpp ay wax mooy saa boobu ak bii ak laylatul qadri moom itam bii sax laylatul qadri bi à vrai dire moo ëpp tuuti moom dem na bay quarante six wax te bële quarante quatre wax la woon quarante euh, trois quarante quatre wax voilà yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñëw voilà ñoom ñoo ci ñëw ci ay wuute yi nga xam ne ñoo am moo guddi laylatul qadri ban guddi la exactement dinañ ci ñëw comme ni ko al imaam al hafiz ibn hajar al asqalani daal di woon euh, leeral comme ni nga xam ne loolu euh, la ko leerale comme ni mu leera woon saa boobale wax yi nga xam ne moo ko ci jote moo agsi ci moom moom al imaam al xaafizu al euh, euh, ibn ibn Hajar kon loolu insha allah dinañ ci ñëw fii léegi nag sauf këpp imam wa bayaani fii nag day leeral arja li dina yaakaaru la yaa liihaa waaw ban ci guddi yi nga xam ne ñooy yu koor yi mooy moom lañ gën yaakaar mu tombeek laylatul qadr allah léegi fi al imam mu daal di def ni nga xam ne noonu la doon def bu njëkk mooy tàmbalee ngi noon wa usaddirul abwaab bi shay'in min al qur'an al aziz bi ayatin min al qur'an bi ayatin karimat dinaa ubbee bunt yi lenn ci alquran bu tedd bi ci ay yoo xam ne yu màgg la léegi fii mu commencé indi ñaari catu yenn benn vers ak yeneen ji mu indi mu ne qaala allahu taala inna anzalnaahu fi laylatil qadr waaw ila axiri suura ba ni saar bi jeexe mooy wa ma inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraaka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bi-idhni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hattaa matla'il fajr voilà mu ne kon ba aaya jeex mooy suuratul qadr aaya un ba su ilaa aaxiri suura mu ne kon boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na innaa ñun anzalnaahu ñoo ko wàcce balal la yo alquran fii laylatil qadr ci bésub bi nga xam ne mooy guddi gu màgg goo te nga xam ne ca la ñuy eh, tàqalee dogal yi comme ni mu koy leerale ci suuratu duxaan bi muy indi muy inna anzalnaahu fii laylatil qadr ñoo ko wàcce ci guddi gu eh, rëy dayo googee te màgg wa ma adraka moolu la xamal ma laylatul qadri li nga xam ne mooy laylatul qadr waaw moo tax xam waaye ak dayoom laylatul qadri moom laylatul qadri xayrun moo gën min alfi shahr moom guddi googee moo gën li nga xam ne mooy mille weer mooy junni weer équivalent quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-quatre ans du lool la ah laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ika tanazzalu dina wàccal malaa'ikatu malaaka yi war ruuxu ak seen chef di ar-ruuhul azim ruux gu màgg ga loolu taxoon nañ ci ci tafsiir yi ñenn ñi ne mooy seydina wa mawlaana jibrilu alayhi salaatu wassalaamu loolu ñu bari ci boroom xam-xam yi moom la ñu wax waaye moom ñeneen ñi ne déedéet ar ruux du seydina jibril de dëgg la seydina jibril ndax ruux daa bari lu ko boroom bi di wax ci alquran jublu ci lu wuute waaw bu ne nazala bihi ruuxul amiin nga xam ne moo wàcce alquraan bi ci sa xol yow yonent bi alayhi salaatu wassalaamu kooku mooy ar-ruuxul amiin kooku mooy sayyidina jibriilu alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne moom boobu ar-ruux boobu Seydina Jibril la mooy ki nga xam ne moo koy wàcce hein ci sa xol yow bi nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salatu wassalam ala qalbika litakuna min al munzirin moo koy wàcc ci sa xol ngir nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy xuppaatee loolu seydina jibrilu la alayhi salatu wassalamu waaye nag bi nga xamante ne nii moom lay wax ne moom euh, li nga xamante ne nii Eh, eh, eh, moom lay wax nag ca suuratu ba nga xam ne ca lay jeexal naan keroog malaaka yi dañuy ñëw taarujul malaa'ikatu wa ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaru xamsiina alfa sana mooy bés boobu nga xam ne guddi googale nga xam ne dañuy yéeg bi rañaan bi dem ci seen borom malaaka yi ànd ak seen chef de ruux ilayhi jëm fa moom ah ci bés boo xamante ne nii ab dayoom selon yéen seen bés yi mooy xamsiina alfa sana mooy cinquante mi ans ñu ne loolu nag dadul ruux boobee du Seydina Jibril kii mooy ruux bu mag ba ba nga xamante ne nii moom la doon wax ca suuratu uh, jeexitalu suuratu amma yatasaaluun yaa mooy bam naan nga xam ne laa yatakallamuun illaa man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaaba mooy ndax da koo njëkkee ne yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffaa laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaan wa qaala sawaaba loolu ñu ne yawma bis boobale borom bi da wax te jeexitalu suuratu naba di suuratu amma yatasaa'aluun mu ne yawma mooy bis ba nga xam ne yaqumu lay taxaw ar-ruuhu ruuh bu mag ba wal malaa'ikatu ak malaaka yi zikru alxaasi zikrul aami ba'dal xaas dafa dund li nga xam ne mooy mooy mooy ruux di seen chef dool di tudd malaaka yi tekkiwul ne ruux du malaaka malaaka la soppan ñu daal di nekk ñoo xamante ne nii ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy sàppe wal ma yaa yatakallamuuna kenn du wax keroog illaa lu dul man ka nga xam ne adina lahu rahmaanu borom bi fees dellëg yërmande jox na ko ndigal mu wax waqaalata buy wax keroog sawaaba lu jub kocc lu jub lay wax kon nag mu ngi noonu ñoom ñu ne kii mooy ruux bu mag bi mooy ar-ruuhul azim wute nag Seydina Jibrilu alayhi salaatu wassalaam kene ruux bi mooy porte-parole malaaka yi ta borom bi buy wax ak ñoom ci moom nii lay jaar ruux di leen wax ak moom mooy seen chef loolu ay wax la yoo xam ne wuute la kene waqaala sawaaba kay wax keroog kooku mooy ruux moom moom ci woppam illaa man adina lahu rahmaan mooy ka borom bi jox ndigal te mooy ar-ruux mooy nekk lantinoor ba waqaala te buy wax sawaaba day wax lu loolu wax la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon inna anzalnaa bu ñëwaatee bi ñu ne woon mu ne ñoo ko wàccee fii laylatil qadri wa ma mooy kon ta ñu ngi woon tanazzalul malaa'ikatu tanazzalu dina wàcc al malaa'ikatu malaaka yi wa di ruux waaw waaw léegi nag ku nekk li nga jàpp ku jàpp ne Seydina Jibril ah ñu ne kon wa moom na ko firee noonu jarul nag di xëccoo ko lu tax nga naan boom Seydina Jibril la alors sama sëriñ moom loolu dama naan la loolu yëpp jarul xëccoo de loolu la yaatu la xam-xamamem noone wallahu taala alamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wa alayhi tuklaan kon mu ngi noone kon nag mu ne tanazzalul malaa'ikatu keroog de bu guddi googee bu rëy dayo googee ta màgg dina wàcc malaaka yi dañuy wàcc moo taxoon ñu ne woon ak xat lay la jóge alxadra mooy li nga xamante ne day xat nga xam ne xat goo xamante ne nii day tax ba malaaka yi seen wàcc ci kaw suuf ba tax mu daal di xat lool moo tax ñu tudde ko noone wallahu taala alam kon war ruux ak seen chef loolu nga xam ne mooy bis boobu rek la malaaka yi di ak seen chef ñoom ñépp sinon mooy ci bés bopp ci at mi moom kese lay ñu dajee sinon budul loolu yawmal qiyaam lay doon comme lim wax ne yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu kon bés boobu daal dinay rëy suñu boroom daal di ñu koy xéewale ñun ummatu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon jarul a solo jàpp ne lii daal moom du lu garaaw déedéet mbir la mu màgg màgg màgg kon tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu dañuy wàcc fiihaa ca guddi googee min kulli amr ak mbir yépp mooy dogal yi lay wax foofee ak yi nga xam ne moom la boroom bi namm dogal ko ci li nga xamante ne mooy at miyoomee nga xam ne mooy ñëw ah, min kulli am salaamun hiya bu ñëwee nag mooy ndax malaaka yi bu ñu wàccee junni toxo mooy ñi nga xam ne ñooy sayaati nii da ñoom dañuy nëbbatu ji daal di daw ñooy iblis ak mbokkam dañu naan pes ne men teñ dootoo leen gis loolu moo tax mbir yi moom day nekk salaam jàmm kese waaw du nekk guddi goo xam ne guddi cauchemar desk yooyu du ko doon ndax abali say wal iyaazu billah alayhim la'inullah al mutataliya dañu naan fes nemes nemen teñ dootoo leen gis moo tax salaamun jàmm képp mooy am guddi googu lépp bañ ak see ba ni fajar gay xar wala mu ni hiya waay waay guddi googe jàmm hiya moom la hatta layta day nekk ba ni nga xamante ne nii matla'il fajri ci la fajar gi di xar kon mu ngi noonu lool mooy laaya bi njëkk bi nga xam ne moom la al imaamu Nawawi rahimahullahu taala daal di indi après nag mu tekki mu ne wa qaala taala mu ne borom bi xam ne nag moo kawete yéegul ba léegi nee inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka al ayat mu ne borom bi nee na moom moo indi ci mooy suuratu duxaan suñu tabaaraka wa taala kon inna anzalnaahu fi laylatin mubaarakatin inna kunna munziriin fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim amran min indinaa inna kunna mursiliin rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim aaya yoo yële voilà moom lay wax mu ne borom bi nee na ba léegi ngir wane li nga xam ne mooy ngëneel gi nga xam ne moo nekk fa fadli qiyaa qiyaamil layli taxawal biréel gi nekk kon mu dëppoog yow jullit bi nga nekk guddi googee di jaamu yàlla di ta di taxaw di julli aka di ñaan ay astaghfirullah aji nga xam ne ñaan yi ci borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale kon loolu la am solo la mu ne li koy wane ba léegi mooy fi borom bi wax suuratu duxaan mu ne inna ñun anzalnaahu ñoo ko wàcce fii laylatin ci guddi goo xam ne moom alquraan ji ñoo ko wàcce fii laylatin mubaaraka ci guddi goo xam ne gu barkeel lépp lu fay barke boroom bee ko barkeel duy ko barke bam sa dell di giij giij yi inna ñun borom bi tabaaraka wa taala kunna munzirin nekkoon nañu te duñu dañ di nekk ñoom lañuy kuppu jaam yi di leen waar di leen ëppi ngir ñu dellu ci seen borom ngir xéewal yu toll ni laylatul qadri ñu daal di koy am di ko jaare ci suñu yoon nent yi nga xam ne ñoom la ñuy yónni ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam ak yi nga xam ne xew la sax yuñ leen di teg ngir ñu dellu seen borom tabaraka wa taala xéewal yi ma def nga xam ne lépp damay wane man borom bi tabaraka wa taala di leen xupp ak buñ newee ci ay caaxaan ma teg leen loo xam ne day tax ñu jajju daal di dellu ci seen boroom mu ne fii yaa guddi googalee yufraqu lees di tàqale kullu amrin bépp mbir hakimin boo xam ne bu xareñ la loolu nag amran digal la te tamit mbir la min indina bu bàyyee ko ci ñun borom bi tabaaraka wa taala inna ñun de naa nekkoon nañ ta duñu nekk ni nekk mursiliin di yebal ay ndaw yoo xam ne keroog ñun ñëpp lay yebal muy almalaikatu war ruux ñu daal di wàcc rahmatan mu ne lool nag guddi googee yërmande kese la min rabbika bu rëy tan boobu mooy li ta'zim rahmatan yërmande bu rëy rëy min rabbika bu tuddee bu tukkee ci sa borom yow sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam innahu moom sa borom boobe huwa moom as-sami'u mooy aji dégga koon al-alim mooy aji xamaa koon mooy rabbi samawati mooy borom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf wa ma baynahuma ak li nekk seen diggante in kuntum muqinin da am ngeen a kóolute bu am ngeen a kóolute xam ngeen ne lii te lii la mooy parce leen ko ke laa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku moom ngeen xam ne yuhyi mooy kii dundal wa yumiitu waaye mooy rey rabbukum mooy seen borom rabbukum mooy ki leen màggal rabbukum moom ngeen war a jaamu wa rabbu abaikum mooy seen boroomi baay yi nga xamante ne ni al awwaliina yi leen fi jiitu woon seen ayel yi seen maam yi seen baay seen maamaati maam yi moom mooy seen boroom tabaraka wa al imam mu ayat kon laay yi day wane lan màggaayu laylatul qadr ci fil qur'an borom bi tudd ko waaw waaw mooy anniversaire u al qur'an waaw inna anzalnahu fi laylatin mubarakah waaw al qur'an ñu ko wàccee ci guddi goo xamante ne gu barkeel la mu leeral guddi gu barkeel googee mooy lan mu ne inna anzalnahu fi laylatil qadr waaw ñoo ko wàcce moom al qur'anul azim téere bu mag wàcc ki ku màgg téere bu màgg muy alquraan wàcc ci ku màgg di saydina rasulillah sallallahu alayhi ci jamono ju màgg muy li nga xam ne shahru ramadan waaye ci guddi gu màgg weer wu màgg muy shahru ramadan waaye guddi gu màgg muy li nga xam ne mooy laylatul qadri waaye képp ku ko màggal borom bi dina la màggal allah insha allah te loolu moom du deñ mooy digg borom bi waaw kon nag lii day wane kon ngëneelu laylatul qadr léegi nag kanta wa bayaani arja layaaliha léegi ban guddi la dëgg-dëgg lool nag ci biir xadiis yi muy indi ci la koy moom al imaam ci la koy indi ci la koy leerale voilà léegi kon lii la indi ci ay laaya jarul ñu ciy gudd kon man na baax noonu léegi nag fii nii al imaam indi fi ay xadiis commencé ko xadis mille cent quatre-vingt-neuf jeexale ko xadis mille cent quatre-vingt-quinze muy ñaata sept xadis mille cent quatre-vingt-neuf inclus ba mille cent quatre-vingt-quinze égale sept xadis mille cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix